ci suñu jotaay bii ñu génn bi àwnillaahi wa minnate ñu ngi woon ba léegi ci njàngat yi nga xam ne moom lañ doon gis ci xew-xewu faatuk yi lañ gisoon ci jotaay bi weesu eh, jeexaloon nañ ko waxoon nañ ci wàllu jullee néew ak jullee néew boo xam ne newu fi waaw amoon na beneen masala buñ ci waxoon buñ ci waxoon boo xam ne <coughs> euh, dañu ko naroon a fàtte muy jullee ki fi newul ak koo xam ne dañ ko jullee benn réew kooram ñu yóbbu ko ci beneen réew waaw est-ce que ñooña mën wala ña muy mën nañ koo julleen déet mu ah, ñooñu mën nañ koo jullee ñooñu <coughs> man nañu ko julleewaat ñoom ñépp parce ñaan la te yiiw la euh, même bu dee ne loolu nag dàqantewul ak li ñu waxoon ne fardu kifaaya la mooy bu ko ñenn ñi defee wàcc na ñi ci des wàcc na ñi ci des nag tekkiwul nag kenn manu koo defaat mais dañu ne lii mooy du ñépp euh, mooy dañoo dafa jóge fii comme ku ku kooram jóge France ñu yóbbu ko Sénégal waa France buñ ko sangee ba pare mbokk yi fii man nañ ko jullee bu demee Sénégal ñu jullee waat voilà alayhi salaatu wassalaam gis nañ ne jullee na néew yoo xam ne nit ñi jullee nañ koo pare te bañ ko ko waxee ñamu ko waxoon ña ko jotoon a jullee sax julliwaat nañu parce que bañ demee muy julli ñoom dañoo topp ci ginnaawam neewuñ ne non non non non non ñun daal di woon nañ koy jullee kon nañu isolo wi Seydina Abdallah ibn uh, Abbas nee na bañ ko waxee bañ ko wanee xabru ba dafa julli ñu nit ñu daal di julli <coughs> ànd ak moom benn kii rek lañ fàtte woon benn masala hein mooy uh, <coughs> masalaam tàgge loolu moom dañ ko annoncé woon dañ ne woon dinañ wax ci affaire tàgge parce que yonent mi alayhi salaatu salaam moo yëgal jullit ñi que ne Najaashi faatu na wala waaw moo leen ko yëgal non si na'a an-Najaashiya anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam na'a an-Najaashiya fil yawmi maata fiihi voilà Seydina Abu Hurayra Seydina Jaabir yonent mi alayhi salaam dafa tàgge ki nga xam ne mooy an yi bés bi nga xamante ne nii moom la génn àddina waaw léegi ana mooy àtteem hmm? dañ naan la an na'yu d'abord moo tey dañ ne woon tey lañuy commencer ciy dugg ci njàngat yi nekk ci ghazwatu Tabuk muy dernier xare waaye lii nii dañu ko fàtte woon côté tàgg gi waaw te annoncé woon nañ ko comme ni nga ko xamee comme ni nga ko dégge woon mais comme que ñu ngi ci côté ni pare kiiwu néew yi mooy foofu la foofu lañ ko mën a def ah <clears throat> premièrement euh, tàgge mooy yëgle rek mooy yëgal nit ki nit koo xam ne dafa faatu nga ñëw yëgle ak faatoom loolu mooy tàgge waaw loolu mooy tàgge loolu mooy an naayu loolu mooy an naayu mooy tàgge nañ ko <coughs> diw wuñ ne o oh, diw de tàgge nañ ko diw lool la waaw mooy dañ ko yëgle ak faatoom mooy yëgle ak faatoom bu ñu yëgle ak faatoom loolu mooy mooy mooy mooy mooy naayu naa naayan dañuy wax masdar bi naayan wala nuyaana waaw naayan a naayan wa naayan wala nuyaana léegi ah kon moo yëgle kon fe euh, ne waa ji faatu na loolu nag euh, dafa am ay àtte yu ci jëm ndax comme niñ la ko waxewoon woon yonent yi aleyhi salaatu dafa am fu ñu gise mu koy tere ba pare fii nii comme xalis bu mel nii ñu gis ne moom moo tàgg moo tàgge am Najaasi mooy moo yëgle ak faatoom léegi lan mooy àttee loolu lan mooy àttee kon loolu mooy tàggewaate dañ naan la euh, loolu mooy euh, euh, annaayu dafa am loo xam ne mahmud la am loo xam ne mazmum dafa am façon tàgge boo xam ne boobu boobu noonu bu baax la bu ñu sopp la waaye am boo xam ne nag boobu la yonent bi alayhi salaam tere boobu la yonent bi alayhi salaatu salaam daal di tere parce lan euh, mooy bu dee ne bi nga xam ne mooy bi nga xam ne mooy tàgge bi nga xam ne moom la moom mooy bi bi bi bi jaar yoon mooy bi nga xamante ne nit ki danga koy koy yëgal ngir premièrement ngir nit ñi yëpp ne nit fa diw faatu na ñu man ko ñaanal man a fekke ñaan eh, buñ koy buñ koy buñ koy buñ koy waajal aka julleek yooyu ndax nu nit ñi gën a bare yonent mi aleyhi salaatu comme li Seydina Abdullah Abbas waxoon bi bi doomam ja eh, biñ defaree ba war koo julli mu ne xool leen nit ñi ñaata lañ ñu xool ñu nekk mbooloo mu bari mu ne ah yonent mi alayhi salaatu salaam waxoon ne képp koo xam ne quarante personnes ñoo la jullee ñu ñaan buur yàlla ràmm la kooku buur yàlla dina leen ràmm jaare la ko ci kooku ci ñooñu nombre yooyu mooy nu ñu gën a bari mbir mi day gën a baax kon nag bu dee ne dañoo yëgal nit ki hein li nga xam ne mooy faatu gi ngir loolu loolu loolu lu baax la ngir ñooñu ñëw dal di ñëw fekkee loolu lépp di ko ñaanal jéggal te tamit xool lan mooy ay ay ay ndénkaane ñu mu defoon ñu dal di ciy taxaw ak tamit ah le fait que fekke non seulement parce que yonent mi alei satu salaam comme saxi eh, xadiis sayna Abu Hurayra nekk saxix yi mu ne yonent mi alei satu képp koo xam ne dama fekke <coughs> ñu waajal néew bi mu dox ànd buñ koy denc ñu jullee ko jullee ko ba ànd denc ba ba ba denc ko kook dina am ñaari xiraat ki nga xam ne nag moom moom moom àggul ba fin bi mooy demul ba niñ koy dence kooku benn kese lay am ñu ne ko la moo xiraat mu ne mislu jabal Uhud comme ci yiw lu toll ni montagne Uhud comme gëneel gu rëy moo ci nekk yooyu bu dee ne yëgle bi pour loolu la ah ngir mën a gaaw fekke ndax dafa am ay ngëneel yu baax yu bari yoo xam ne ñoo nekk ci ñëw fekke loolu waaw fekke julli néew jullee ko waajal ko ñaanal ko njéggal ñaanal njéggal sa bo sa mbokk mooy li ngay boo ñaanee njéggal yonent ma lay saar saar suñu boroom tàggat na malaaka mu naan amin te yal na la yàlla defal lu mel noonu waaw te tamit ñu xool wasaayaam yi boo ñëwee ñépp noppi waxuñ ci côté bor yi yow neel ah neel diw laaj def leen euh, yëgal leen ne leen ah, nañu laaj nit ñi nag ci côté bor yi nañ ci taxaw waaw man de même bu dee ne étranger laa ci moom waaye ma gis ni mbooloo mi mbokk yi ñu ngi wax rek fàtte loolu di wax yeleen boo ci mënee kii leen ne ah bor yi da ngeen koo fàtte wala wax ko ndànk am koo ko wax ci pet ngir mu loolu ñu taxaw loolu comme yooyu façon yu mel noonu yëgal bu mel noonu ngir objectif bi loolu lu baax la waaye nag li nga xam ne moom lañ tere mooy comme ni waa jaahiliya doon def waaw waaw ñoom moom loolu lañ tere ñoom lañ doon def mooy dañ doon daw di yuuxu ci biir nit ñi waaw ay way diw gaañu na suñu asamaan ak suuf comme wax yu mel noonu rek diw jaanu na walloo waay waay musiba dugg na sama kër waay waay musiba ji nan laa koy fan laa koy waxee déet loolu nag moo xaram waaw loolu moom dafa xaram <laughs> waaw loolu dafa dafa xaram <laughs> waaw <laughs> yooyu ñoo baaxul loolu ñoo baaxul di yuuxoo ko ñoo xam ne boo leen ko yëgalee wala yow mi koy yëgle di dóor sa bopp yi ci suuf di mbéj sa bopp yooyu façon boobu moo baaxul sinon yeneen ma saar saar moo tàgge na jaasi mais moo tàgge ñoom Seydina Jaafar keroog ghazwatu Mu'ta waaw moo leen tàgge moom alayhi salaatu wassalaam <coughs> kon loolu lañu fàtte woon te jar na bàyyi xel bu dee ne yow ki nga koy yëgal mbir mu yëpp lenn la bu dee ki nga koy yëgal loolu la noonu lay def xam nga ne boo ko kiiwee ak tamit ñi nga xam ne ñoom affaire affaire rëy rëy loog ah, bokk na ci bu xaram mooy façon boo xam ne gars yi <laughs> boo leen ko waxee waajoo xam ne boo ko waxee fii lay ñëw di seedeel waaji lu dul dëgg kooku moom yow dafa xaraam nga dem di ko tàggi nit naan ko diw gaañu na waaw parce boo ko defee bés boo ko defee nu muy def dafay ñëw mbooloo mi yëpp toog muy seede lu dul dëgg rek ci waa ji waaw ay waaye moo meloon nii te li muy wax gëmu ci dara waaw wala tamit nekk fa yu mel noonu daal ak tamit bi màggal yoo xam ne leer na nit affaire bi demewul loon ñooñu nag moom bu leen ko yëgal waaw loolu loolu bu leen ko yëgal ah, jamais bu leen ko yëgal kon loolu mooy li nga xam ne moo jëmoon ci wàllu woowu dañ noon dañ ko fàtte woon am na yeneen masala yu bari ci affaire boobu waaye moom dañu far euh, yem ci lii insha allah ngir mën a continuer dugg nag ci suñu ghazwa bi euh, jàngat yi nga xam ne moom lañu jële ci ghazwatu Tabuk <coughs> wallahu taala alam ci wàllu masala naayu bi léegi nag bu ñëwee ci wàllu ghazwatu Tabuk muy enseignement yi enseignement yi nga xam ne moom lañuy tiire ci ghazwatu Tabuk ah loolu waxoon nañ dañuy gis li al imaam Ibn al Qayyim ah, rahmatullah alayhi daal di wax ci zaadul maad fi hadi xayril ibaadi sallallahu alayhi wa waxoon nañ dañuy àndak moom ci li nga xam ne moom la wax ci azzaad li wax ci téereem boobu bu barkeel boobu moom nag nii la ko ubbee imaam ibnul qayyim rahmatullah alayhi mu ne ah, faslun chapitre wala sous-chapitre fi l-ishaarati ilaa ba'di maa tadammanathu haadhihi l-ghazwatu min al-fiqhi wal-fawaa'id mu ne bunta ngi sous-chapitre ab dog boo xamante ne nii fi l-ishaarati ci junju ila ba'di ma tadammanathu haadihi al-ghazwati min al-fiqhi wal ci lenn li nga xamante nii daal dina koy làmboo xare bii di ghazwatu Tabuuk min al-fiqhi ci wàllu fiqh ay ay masaa'ila fiqhiyya yu ci génn wal-fawaa'idi ak i njariñ yuñ ci mën a jële euh, wax moom nag waxoon naa la préveniroon naa la ne lu bari bare bare bare bari ay page yu bari la ci def moom imaam Ibnul Qayyim rahmatullahi alayhi hmm? ay page yu bare bari bare bare bare bare <coughs> bu dee feuille rek par feuille <coughs> ah, ay set sept feuilles nga multiplier ko par quatorze bu dee page bu ne muy euh, sept fois deux quatorze quatorze pages wala lu ko teg ci mbir mi la ci wax léegi nag mooy euh, am na yoo xam ne dañ koy sauter parce que bu dee yuñ jotoon gis lañ koy sauter comme bi mu commencé mu ne fa minha jawaazu qitaali fi shahril haram in kaana xuruujuhu fi rajabin maxfuudan ala ma qaalahu ibn isxaaq mu ne lii dañ ciy jànge ne possibilité xeex ci mois safar mois shahrul xaram ak shahrul xaram muy weer yi nga xam ne dañ ko ormal bu dee ne wax ji imaam ibn isxaaq wax ne ci rajab la génn ci neuvième année bi loolu lu ñu takk la mooy lu sax la te loolu ku mel ni imaam alxaafis ibn xajar dane loolu mooy dëppoo na ci waa ahlu siyari ah daanaka ijmaa la ci ñoom kenn ci rajab la génn keroog bi muy dem gazwatu Tabuk moom alayhi salaatu wassalaam waaye lii moom yàgg nañ koo gis moo tax duñ ci nekk di étalé wu comme lii waaw loolu yàgg na koo wax yàgg nañoo gis fu mu koy waxe moom al imaam ibn al qayyim mu ne wa minha bokk na liñ ciy jànge ba léegi ci gazwatu tabuuk tasriixul imaami lirraciyati wa iclaamuhum bil amri alladi yadurruhum sitruhu wa ixfaa'uhu liyata'ahhabuu lahu wa yucidduu lahu cabdatahu wa jawaazu satri gayrihi canhum wal kinaayati canhu lil maslaxa mu ne bokk na liñ ciy jànge bon précision moom nag des fois mooy du topp euh, succession nettali waaw des fois mu wax ci loo xam ne daanaka ca fin bala xew après mu delluwaat ci début bi léegi léeg mu delluwaat leneen même bu dee ni fii nii dafa commencé ci tout au début waaw waaw loolu jar naa bàyyi xel moo tax mbir mi li ñuy topp muy wax ni nekkul ne successivement comme niñ koy gisee dinañ ko gis léegi que ne dina wax ci yoo xam ne Eh, daanaka ca biir nettali bala Tabuk biir tabu te am na yoo xam ne da koy waxaat delluwaat gannaaw waaw mu ne kon bokk na liñ ciy jànge leeral gu imaam bi di leeral mooy njiit bi ñi nga xam ne ñooy ses sous ñi muy administrer ñi muy administrer mooy ñi nga xam ne moom moo leen yilif te di leen yëgal mbir yi nga xamante ne boo ko nëbbee du baax ci ñoom waaw wa i'laamuhum di leen yëgal xamal leen bil amri alladhi yadurruhum satruhu wa ixfaa'uhu di leen yëgal mbir yi nga xamante ni nii bu leen ko nëbbee da leen di lor bu leen ko waxul da leen di lor lu tax mu leen koy wax mu ne lii yata'ahhabu la ngir ñu jël matuwaay yi mën a waajal danger boobu noonu mu leen wax wa yu'iddu lahu 'uddatahu bu ko defee ñu ñu ñu waajal ko waajtaay gi war lépp loo xam ne loo le moom la laaj ci waajtaay ñu daal di koy mën a waajal wa ñu mën ko mën a waajal wa jawaazu waaye it dañ ciy jàng ne possibilité satru ghayrihi anhum wal kinaayati anhu mooy possibilité nëbb nag yeneen yoo xam ne ñoom buñ ko xamee mooy du loo xam ne dafa àgg ci loo xam ne bu ñu ko xamul mu lor leen waaw bu dee loolu loolu moom mën nañ koo nëbb walla ngay kinaaya mooy ngay def ay allusion nga bañ a wax directement wax lu leer mais mën na comme nit mën na ci comprendre mën na ci bañ a comprendre loolu mais xam nga ne ñoom ñu ñàkk koo xam du leen lool waaw léegi fii nii loolu la imaam Ibn al wax léegi dafa laaj ak ak leeral tuuti ngir ñu mën a ñu mën a saisir moom lii mu wax fan la ko jële fi lii mu wax nii mu ngi ko jële fi yonent mi aleyhi salaatu mooy ne euh, comme niñ ko gise woon ci sayd xadiisu euh, seydina Ka'b ibn Malik fi saxiixayn radiyallahu taala anhu bi amul benn xare bu mu doon xare lu dul ah, warraa biha ghayraha day def tawriya mooy day day mooy day ñépp dañuy foog ne fële la jëm ndax ni muy agir dañuy foog ne comme ñu foog ne est bi la jëm ndekete yoo xare ba mu jëm ouest la voilà alors que ghazwatu Tabuk bii nag mu ne bii moo ba mu ko yëglee la wax nit ñi fa mu jëm waaw ndax bondul shoqa ndax soriwaayu distance bi ak difi ak bariwaayu ñañu dem di xare ak mettitu jamono jéeg yooyu yépp nga xam ne ñu war koo waajal kon mooy lan foofu nag la imaam Ibn Qayyim jële lii mooy lim ne dañ ciy jàng que ne imaam bi dafa war a leeral ñi nga xam ne ñoom la yilif bu nee imaam bi wax naa la mooy président mooy chef de famille mooy chef de village mooy chef de quartier mooy monsieur le gouverneur mooy chef chef de région euh, préfet ñoo ñëpp ñoo ñëpp a tax ñuy wax ak ki nga xam ne dafa yilif këram moom père de famille la wala mère ndaw soo xam ne moom moom moo yilif ay doomam mooy képp koo xam ne danga nga leen a yilif noonu la bés boo xamee ne ah mbir mi fokk ma xamal leen ko ñu xam ko léegi ngir jël matuwaay ñu xam dans quelle sauce ils seront mangés comme ni ko gaa yi waxe ni ko nasaraan bi waxe mooy il faut loolu danga nga koo war a def waaw mooy mu leeral nga leeral affaire bi moo tax yonent yonent saa saam xam ne parce que bu doon ne waxu leen exactement fi ñu jëm hein mooy mais duñ ko waajal wattaay gii ñu def yépp nga xam ne ku nekk di waaw ba xam ne amul ñu dul saa di joxe nisfu saa di joxe xaaju saa ku nekk def lu ñii di ñëw naan utal ñu ñu lu ñu war ndax léegi saisir nañu gravité wu xare bi njëm alors que bu leen ko bu bu leen ko waxul woon mooy duñu ko waajale noonu mais mu wax leen ko mu leer ñu xam fan leen jëm ak lan moo leen di xaar waaw moo tax gaa yi bu ñu ñëwee loolu mooy kiy jàngale tamit noonu la war a def boo ñëwee nit ñi di jàng diine xamal leen ne mbir mi dafa sérieux surtout ñoo xam ne bon xam nga léeg-léeg nit di nga ànd ak ay nit boroom xam-xam mën na ànd ak ay nit ay jamono mais ak xamam du feeñ ci gaa yi gaa yi dañuy foog ne moom ñoo ma yem buñ demee nag ba léegi ah am ku joxe proposé ne non ñun nag suñu jataay yi ñuy def wala di daje nii di kii dañu bëggoon daal bu ñu mënoon ci mbooloo mi koo xam ne dina man waaw ut benn téere xam-xam daal boo xam ne bu muy xool ne moo gën bu dinañ ci mën a jàng suñu diine mu daal di ñu koy jàngal bu dee am na ci mbooloo mi ko def moom mu capable ci boobaa moom day nekk farata ci moom parce que ah surtout li jëm ci wàllu ay li ñuy julleek leer na ko ne gars yi dese nañ koo ba ñëw ko laaj en plus bu boobaa moom dafa war ci moom mu xamal leen d'abord première jataay yi xamal leen lan mooy xam-xam loolu moo tax boroom xam-xam yi nga gis bu ñuy commencer di jàngale ñuy def introduction ci wàllu xam-xam waaw ngëneelu xam-xam ak li nga xam ne sérieux gi mu sérieux ak suñu boroom gëdd gi mu ko jox waaw nga xam ne joxul leneen lu féete noonu xam-xam ba moo tax mu ne yonentam bi sallallahu alayhi wasallam bu ma mooy bi mu ko naan dolli ma waxu ko dolli ma dara xam-xam la wax mu dolli ko kon amul dara lum teg ci kaw xam-xam nga xamal gaa yi loolu dafa war nga xamal gaa yi ñu xam ne lii dafa sérieux bokk la suñu façon fooy yi ñu doon def ay di ànd kii noo bu jataay bi jotee dafa am yoo xam ne dafa war a am te xam-xam bi dafa laaj ak teewlu ak déglu ak takk ak di wéet des fois di seet téere yi wala li nga di déglu ak enregistrement yi di takk di def lu ne lool da koo laaj. xam-xam dafa laaj dafa sérieux du ay nekk dégg naa benn yoon dem naa sama yoon jàpp naa ko noonoo non du looy foog da ko war a jàpp mu takk ko mu dëgër mooy début bi da leen ko war a leeral ndax la li yo li yu'iddu lahu 'uddata ñu waajal dëgg-dëgg xam-xam bii nga xam ne moom lañuy jël nan lañ ko war a téye ndax suñu boroom subhaanahu wa ta'ala lan la waxoon yonent bi alayhi salaam ah que bi mu naan ko qawlan thaqila inna sa nulqi alayka qawlan thaqila te début bi la wadhkur isma ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila inna sa nulqi alayka qawlan thaqila allah gis nga juste après iqra ha yaa ayyuhal muzammil mu dem sangu ji zammilu nii zammilu nii suñu boroom wàcc beneen kii sa aaya yooyu yaa ayyuhal muzammil qumil layla illaa qalila yow mi sangu jógal jóg tëdd amatul waaw wala yow mi nga xam ne yaa sàngoo ginnaaw bi bi bi ma la defaree ci xunt mi ràngoo qualité yu màgg yi toll nii xum jógal appliquer mbir yi xumil lay la jógal guddi gi illaa qalila lu dul ba mu lu néew nisfahu xaaj bi awin qus minhu wala nga wàññi ci loolu xaaj boobu qalila lu néew aw wala boog zid alayhi yokk ci war rattilil qur'ana del jàng alquran di ko tartiil waaw njàng mu set leer di maxaarijul xuruuf yi di génn ngay taxaw fi nga war a taxaw waaw tajwid bi nga respecté ndax lan lan moo tax nga war a def yii yëpp ndax waajal mbir mi ma lay jox inna dëgg-dëgg ñun yàlla sa nulqi alayka dinañ sànni ci yow qawlan wax muy wahyu bi saqilan boo xam ne lu diis la moo tax yonent mi alayhi salaatu salaam ba ñuy gis maraatibul yi mooy façon wu wahyu yi gisoon nañ bi nga xam ne day mel ni salsalatal jaras nee na boobu moo ci ginoon a metti waaw ku am mbiib comme ku jëlu mbiib ne la ko piip ci sa nopp yi gis nga boo toogee ci benn genre baaful boo xam ne dañu yekki rek micro bi am problème net gis nga façon bruit boobu nga xam ne day mel ni sa nopp gaa yi day bënn yonent ma ne nee na mbir yi noonu la doon mel ci man am na façon boo xam ne noonu la doon mel booboo gënoon a metti sa tympan bi lay yàq sa mooy mooy mel ni lu yàpp mais c'est difficile mu kii ko waaye nee na bu paree rek ma jàpp mbir yi waaw qawlan thaqila moo tax da doon léeg-léeg si li sayyidatu Aisha radiyallahu wax dañ doon nekk jamonoy seddaay mu seddu guy wahyu biy wàcc nii yonent bi alayhi salaatu salaam day ñaq tooy xepp waaw mel ni ku nekk ci été alors que dafa jamonoy seddaay la inna sa nulqi alayka qawlan thaqila suñu boroom waxoon na ko ca début ba seydina Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu nee na man toog naa ci côté yonent bi alayhi salaatu salaam poojam mu teg ko sama kaw tegu sama kaw tànk wahyu bi di wàcc mais dafa bi yu bi wàcc sama tànk mbir mi tànkam dafa mujj diis ba sama may ma ragal sama tànk bi damm dama koo xëcc dama xëcc sama tànk gaaw sinon mu dammoon inna sanulqi qawla alayka qawlan thaqila kon nag affaire yi loolu la waxoon naa la ñun li ñu li ñu gi bokk na li ñu gina lor worn mooy ba ñuy woyofal lu woyofut waaw l'islam sharia bi xam-xam du lu woyof bu kenn foog ne da ngay dem ci conférence ñetti conférence ñeent wala quarante conférence walla way at mi yépp del demi conférence loolu mayu la xam-xam waaw xam-xam boo ko bëggee am foog nga déglu wala nga toog ci kanamu boroom xam-xam yi conférence piste la mën na la jox piste mais nag du foo xam ne fa ngay amee xam-xam loolu mënu la ne il faut gars yi ca début ba nga wax leen sérieux wu mbir yi parce que boo leen ko waxul mooy li wax. waaw wa i'lamuhum bil amri alladhi yadurruhum sitruhu wa ikhfaa'uhu ndax yii nii gis nga boo leen ko yëgalul le fait que nga nëbbu ko waxoo ko ndongo yi waxoo ko taalibe yi loolu da leen di lor da leen di lor ëllëg waaw parce que dinañ yàgg ci daara ji te duñu xam dara te teggin yiw nga xam ne xam-xam bi ñuy ut moom la laaj duñu ko matal te bu ñu ko matalul lool mën naa nekk seen alkane waaw ndax yaa ayyuhal ladina amanu laa tarfa'u aswaatakum fawqa sawti nabi wala tajharu lahu bil qawli ka qawli ba'dikum ba'dan an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun suratul hujurat gis nga parce que suñu borom nee na yéen ñi gëm yàlla laa tarfa'u aswaatakum bu leen yëgati seen baat ci kaw baat yonent bi alayhi salaam jamais te yëkkati sa baat ci kaw baatu yonent bi sa salaatu salaam comme li boroom li Ash-Shanqiti wax ah rahmatullah alayhi Ash-Shanqiti ash ci tafsiram bi loolu moom ñépp mooy ne loolu tekkiwul na rek yonent bi alayhi salaatu salaam mooy ba mu fi newee de ah non tekkiwul bi mu fi newee rek de mokki mooy léegi foo dégg ñuy wax xadiisu yonent bi alayhi salaatu salaam ah ak alquran. surtout waxu ñuy wax waxu yeneen bi aleyhi salaatu salaam yow ngay wax ba say wax di gën a féete kaw ka nga xam ne mooy wax mooy wax xadiis yow kooku ci nga waaw yow kooku ci nga li ngay risqué nag comme li ngeen koy defantee rek gars yi dañuy nekk fenn hein conférence day am wala yooyu nit kiy wax nga gis gars yi waxtaan fële waaw yàkkam ci mel ni ñoom suy am ndaje la boo xam ne ay retrouvailles la way gëj nañoo gisante ñu ne fi di waxtaan ñu ne fi di waxtaan mais léegi kooku xoolal alkande googu lan la suñu borom wax ne yow li ngay risqué li ngeen di risqué mooy tax ba amaalu ko seen jëf simpeeku yàqu ci jamono joo xam ne laa tachonroon yéen yëgu ngeen li xew jàpp ngeen ne defu ngeen lu garaw alors que. yow la nga mas def ci lu baax bi boobul taxawati fenn naan mas ngaa def lu baax parce que lépp yàqu na ndax lan danga dem fekk fu ñuy waxe xadiis yonent bi aleyhi salaam ngay wax ci kaw Allahu akbar Allahu akbar moo tax déggoo lim mu lay ka wax xaad kaadal xayraani an yuhlika abu bakrin wa omar la abu bakrin wa omar naam abu bakrin wa omar la mu ne tuutee des ñaar ñi gën ginnaaw yonent bi aleyhi salaatu salaam ci xeet bi di seydna abu bakar ak seydna omar ñu alku ah lu tax nga wax loolu mu ne ndax ñoom dañoo yëkkati seen baat fa yonent bi alayhi salaam looloo tax xoolal takat lañ doon wax di ci ñëw wax nañ la doon nañ la ko junj ci jotaay fin jotaay bee mooy bi ñuy jeexal juste dernière nettali ci wàllu tabu waxoon nañ la am na xew-xew bu xare yi jeexee buñ jeexalee njàngat yi am na xew-xew yu rëy rëy luy xew indice dinañ ci gis suuratul xujuraat ah? voilà loolu lool lool nag lool lool lool lool voilà loolu la voilà junj ngoog voilà léegi nag ngir leeral bi nañ bàyyi ba foofa insha allahu taala ah loo ngeen di risqué an tahbata bu dee ne Seyna Abu Bakar Seyna Umar te lañ doon wax kat xam nga ne moo su wute naan ñun li ñuy wax ñun ñun yaay nekk conférence wala fu ñuy wax l'islam wala nga ñëw jataayu xam-xam. ab moo xam daayira ngeen ko tudde ah nit ki ustaas bi wala kiy wax di wax xam-xam di wax waxu yonent ma lay sa sam nga gis ñu taxaw fële di waxtaan di reetaan ci jigéen ñi ak ci góor ñi mais mel ni seen yoon newu ci quoi alors que ñoom li ñuy risqué suñu boroom nee na xam nga lu ngeen di risqué yéen xam nga lu ngeen di risqué mooy an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun voilà seen jëf mooy màbb annulé wu bul taxawati fenn jàpp na yow mas ngaa julli wala mas ngaa woor mooy yooyu yépp ay deñ te kat li ci gën a garaaw mooy xam nga boo ko yëgoon sax xam nga boo ko yëgoon mooy dinga nga ne ah man leer na ma ne je suis à zéro maintenant je suis zéro je à zéro amatuma dara ci lu baax léegi nag dinaa gën góor góorgóorlu mais wa antum la tashurun loolu moo gën a ñàng ci affaire bi mooy te du ngeen ko yëg loolu mooy alladina dalla sa'yuhum fi lxayaati dunya wa hum yaxsabuuna annahum yuxsinuuna sun'a allah moom lay wax ci suuratu Kahf ta feeba ah tey la àjjuma jàngleen suuratu Kahf de waaw dee leen jàng suuratul Kahf bésu àjjuma tey la aljuma dee leen ko jàng inshaa allah bu ñu neenal loolu le waaw mooy ñi nga xamante nii moo tax te ñoom la suñu boroom tudd ne ñoom ñooy ñi perte dëgg dëgg dëgg dëgg qul hal nunabbi'ukum bil axsarina a'mala waxal yow yonent bi alayhi salaatu salaam ñun lay waxal ah ñun lay waxal ñun ñun déglu leen nañu déglu yonent bi alayhi salaam suñu boroom ñun la wax ne ko waxal ak ñun qul nee leen hal nunabbi'ukum est-ce que ñu leen xalaat hein bil axsarina a'mala ñi nga xam ne ñoo gën gàtt say jëf mooy ñi nga xam ne moom vraiment mooy ñi gina mais buñ naan perte xam nga moom moo jël sa marchandise di jaay jënd ñëw perte perte la si waaye nag perte gi gën a garaaw mooy lii waaw comme la xadis ba doon wax même bu dee fii donf <laughs> manil muflis waaw mooy ki perte mu ne al muflisu fii naa saaba yi ah ñun de ki perte moom xam nañ ne ah non non bii bii wax na kayis al kayisu laa laa laa jaawale non xadis wér na waaw foofu moo am donf voilà bii nii baax na bii bi wér na manil muflis ana kan mooy ci perte ñu ne ah ñun de al muflisu fii mooy waajoo xam ne amul dara waaw ñu saisir ko mooy ku ñu saisir. koo xam ne daa def lu tax ñu ñëw saisir ko moo xam daa amel kenn bor fayu ko gaa yi ñëw saisir ko jël lim am dara yépp yóbbu yonent ma lay saa am ne déedéet al mooy waa yi nga xam ne dafa ñëw yow qiyaam ki perte kutus dëgg ki nga xam ne moom lañ naan moo perte vraiment waa ji wuuwi il a waaw du waa ji échoué ci commerce rek de parce que dafa ñëw perte mooy ki ñëw yowmal qiyaam indi julleem ay wooram ak jëf yu baaxam waaye nag xat shatama saaga na kee ŋàññ na kële parce que lan nañam doonu ko woon téye ku romb am na lu mu wax ci yow waaw ku mu dégg ñu wax mu ne ah kooku kooku moom moom moom moo gën a soof ñépp moom moom moom dama koo jëllale moom ñu ne waat diw mu ku ngeen may wax kàccoor boobu yéen dangeen koo xamul man maa ko xam yéen non yéen daal mooy koo wax mu wax ci ci moom lu ñaaw waaw wa daraba hada kee moom mu daal di koy dóor ci lu dul yoon waaw ku mu man parce que de pouvoir la ku mu man wan la sa wan la wan la dangaram ku mu bëgg ci yow loo xam ne bon lu mu bëgg la amu ko mu wan la dooleem noggatu la wa axada mala hada alalu kële parce que policier la bu taxaw ci yoon bi waaw taxaw ci tali bi di lekk alalu nit ñi ci baatil ci noon ci neen naan fii laay faje sama fii laay ute li nga xam ne mooy ah dara bon c'est que samedi dañoo am benn fête quoi xaaral ma dem ci tali bi wala dañoo bëgg attaaya nga sol sa tenue en tant que homme de doom de loi waaw taxaw ci tali bi saa yi ah xaaral génn taxaw oto bu rob pirip taxaw u gaare fële waa ji jàdd nga jël permis bi dem ca ker ga taxaw mu ñëw waa ji leer na ko ne bu joxewul ab billet sawaay du dem nga arrêté ñu bari dem ñëw ñu jox la nag nga ñëw ne wàcc ñëw ne ay gars yi mu ngi lijjanti naa ko ah. mais na caayin bi safaan voilà waaw il faut que mu safaan lijjanti naa ko joxe wala toog sa sa femme ne la daa bëgg a dem daa am fu muy ndaw tali mais yor nga ne ko yoruma xaa eh garaawul mais ma ñëw ah, andil ma sama tenue bi waay sol tenue bi dóor beere bi cop taxaw ci buntu tali bi piip postu caaro yi wala fële pikin tali bu bees walla ci àll bi buntu alto ndàngal ma oto ñëw nga ne hee piip wàccat mu wàcc camion yi ngay rangale rek ba lijjanti fa lu sa ndaw ndawtalee nga dem sa yoon laa ilaa yonent bale saab saab nee na kooku mooy ki perte dëgg mu jàpp ne moom la mu doon def la parce que sëriñ diw la waaw wala parce ci koor gi nee nañ la koor gi ñu génn ba nga jullee nag rakka sàngam tari sàngam ak sàngam am nga ñe- juróom juróom fukki xaw ma la ni aljana aljana bu nekk juróom-ñaar fukki lal mu nga fa juróom-ñaar fukki lal or yoo xamante ne bu nekk xaw ma ñaata urul ay nee nga fa tax ngay def sa caay-caay yonent mi aleyhi waaw al mooy waa ji ñëw yowmal qiyaam indi ay julleem ak wooram ak yooyu yépp waaye qad shatama hada wa daraba hada wa axada maala hada jël na alalu diw keneen waaw mu ñëw nu ñu koy def mais muy fay gaa yi foofu manoo leen a fay leneen doo taxaw naan leen ŋàññi leen ma aywa ŋàññal ŋàññ ma ŋàññ ma bu la neexee sax jaaral ci sama sama waajur wu góor wala wu jigéen déedéet kenn du la fi wax loolu kenn du la fi ŋàññ kenn du la ŋàññ kenn la laa wax fii lañ lay bàyyi mais nan ngay def dangay fay nooy fayee <laughs> say yu baax lañuy jël di tibb di leen jox waaw sa koor yaag sa julli yaag ya baax moo mooy ya ca baax ah <laughs> waaw baax na <laughs> innama yataqabbalu allahu min almuttaqin la imaam ibnu la ibnu omar waxoon radiyallahu <laughs> buur yàlla dëgg-dëgg kaay naan ko waaye yow ibnu omar yow mi taalibe yow nga xam ne saxaaba yonent bi aleyhi salaam doomu seydna omar kii lii ba muy waaj faar mu bàyyi ba xaw xemmale ko ni yëkkati leen mu toog mu ne yéen da ngeen xam kan la buur yàlla ni nangul hein mais est-ce que buur yàlla dane innamaa yataqabbalu llahu minal muttaqin buur yàlla ñi ko ragal dëgg-dëgg ñoom lay nangul ngeen ñëw naan ma maay kii wëkki wëkki wëkki kon mooy bu dee nangul nañ la sa yooyu yëpp ñu jël jox ñëpp boo ñëwee nag a ah, bor yi des gaa yi ah bi daa bari ndax ku ne tooñoon nga ko jëw nga ñii nammaam nga ñii xonjom nga nii xonjomaatekat yi moom xaw ma kan moo leen di ëpp problème ñi nga xam ne ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom lu xew ñu dem ci sëriñ bi ngir mu takkal leen diw wala mu dóoral leen diw benn misil laa ilaha illa yow gaa yi rang ñu leen di jox ba sa yu baax jeex ah gaa yi duñ dema ah. ñuy jël ñoom seen yu day dañ naan leen waaye jeexal na léegi nu ñuy def indi leen seeni bàkkaar yéen ñu alléger leen ngeen fëgg ko waa ji allahu akbar allahu akbar non ah. kon al axsari nañu gën a perte amaalam jëf xam nga koo géewuloon li xew xam nga ñii ñëpp bu ñu xamoon ne ndekete yée man li may def mooy man perte naa fii àddina perte naa léegi ma gaaw ne ah kon nag xoddale ko léegi bala ngay lakkale waaw xaaral comme que leer na ma ne man sama julli yama ma sa julli à partir de tey amul benn njariñ ndax def naa lu yàq lépp waaw ndax am na yoo xam ne noonu la mel xam nga keñaan noonu la mel loolu la yonente ma lay saa saa wax gis nga day lakk sa yu baax waaw alxasadu day lekk sa yu baax kamaa takkulu naarul xatam comme ni nga xam ne noonu la safara di consommer ah, di consumer di consommer tey consommer li nga xamante ne mooy jëf yu matt ni mu koy lakk par ndànk-ndànk di ko lakk di ko lakk ba matt yu jeex iñaan noonu lay def jëf yu baax soxor yéenewoo kenn jàmm ku am lu baax nga mer gis nga noonu sa xol bi tàng sa la nga def lu baax noonu lay lakke waaw noonu lay lakke dafa am jëf yoo xam ne danga koy jëf mu màbbu lépp comme bokkaale moom day day annuler yépp waaw waaw wax yu woon nañ la ak ñi la jiitu woon la in ashrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna minal xaasiriin wax yi woon nañ la ak ñi leen jiitu woon kene gis nga nit ñi képp ku fi bokkaale ah la yahbatanna amalu kooku moom jëfam mooy simpeeku te dina bokk waa jooju adressé ko parole bi te dina bokk minal xaasiriina ci ñi nga xam ne ñoo ñi perte dëgg mooy ñu wax fii an tahbata a'maalukum wa antum la tash'urun mu ne kon qul wax leen ne hal ca suuratu kahfi nunabbi'ukum duñu leen xabaare bil axsariina ñi nga xam ne ñoo perte dëgg-dëgg amaaleen seeni jëf mu ne alladhiina mooy ñi nga xam ne dalla sa'yuhum sànku na seeni jëf fil hayaati dunya ci àddina bu jege gële wa hum te ñoom yahsabuuna ñu yaakaar ne annahum yuhsinuuna sun'a li ñuy def moo rafet waaw parce que jàppuñu ne li nga xam ne moom la ñuy def problème la nekk ci jataayu xam-xam di waxtaan di def lu leen neex di selfie que nga gis ñenn ñi gën a départ di selfie waaw toog ki côté côté à di selfie ta jàngalekat baa nga ñu mel ni moom lañ tàllal téléphone bi kat ah naan nii di selfie ñoom ñaar xam nga loolu mais sincèrement rawatina wolof xam nga loolu mais mais mais sincèrement kooku mooy. léegi boo leen waxul woon li comme li imaam Ibnul Qayyim wax te yonent ma lay saa saa def ko keroog tabu mooy boole parce que dañ leen ko waxul début waaw wa i'laamuhum bil amri alladhi yadurruhum satruhu wa ikhfa'uhu loolu moo leen dal parce que dañ leen a yëgalul li nga xam ne daleen leen di lor bu ñu leen ko nëbbee ak bu ñu leen ko waxul loolu moo tax kitmaanul ilmi surtout li nga xam ne man la ñàkk lool dafa xaraam waaw ku mel noonu nag la yonent bi saa saam di wax man katama ilma ku fi nëbb al al al xam-xam boo xam ne dañ koo war a xam nga toog naan dañ koy nëbb te mu nekk loo xam ne darura la obligatoire nit ñi xam ko nga nëbb ko kooku buur yàlla dina ko laxaab ci laxaabu ci ngalabu dina ko ngalab ci ngalabu safara yi parce que comme que ñun duñu wax gaa yi gravité li ñuy nekk xam-xam bi ni ci mën a jariñoo boroom xam-xam bi ni ci mën a jariñoo nitu yàlla bi ni nga mën a jariñoo ci moom mais noonu la la mën a alake ah ah ay aadaab la ay teggin moo fi war yoo xamante ne nii bés boo ko respectéwul affaire bi day nekk jaasi cor la waaw day nekk jaasi soppaleku cor la kon mooy mbir yi il faut ñuy yëgal gaay yi nga xam ne nëbb ko mu ne yoo xam ne moom nëbbu ko garaawul mooy beneen côté bi wax waaw wa jawaazu sitru wala satru anhum wal kinaayatu anhu lil maslaha bu dee na yow xam nga ne lii nii du leen lor buñ ko xamee mais nga ñëw di mooy nga bañ leen ko wax euh, lu leer waaw waaw nga xam ne lii moo gën ci ñoom ah boo ko nëbbee moo gën ci ñoom nga nëbb ko mu ngi mel ni ku ñëw cib conférence di fa wax yenn waxu nitu yàlla yi ñuy wax yoo xamante ni yow nit dina nekk sax boroom xam-xam dëgg bu déggee lool ne gaa yi ay yéeféer lañ te du ñuy yéeféer mooy yow loolu nan ngay ñëwee nag ci conférence nga xam ne ñépp a fay ne nga ñëw di wax yooyu est-ce que wax ko fa jàpp nga ne loolu maslaxa la hein loolu maslaxa la am yow nit ñi préserver leen seen ngëm gi ñu am boo ci manula yokk lu tax ñu gën a gëm bul indi loo xam ne day perturber seen gëm yàlla seen tawxiid waaw bul leen perturber seen tawxiid loolu moo tax nit moo tax boroom xam-xam daal ku dul boroom xam-xam daal doo boroom xam-xam parce que da ngay xam fi nga xam ne fii war nañ fa wax lii wala waruñu ko fa wax ak ñi nga xam ne ñoom ñoo pare ngir loolu ak ñi nga xam ne ñiy parewul nii moo tax kaw kaw ba kaw kaw bi dafa ñëw yonent bi aleyhi salaatu salaam doon doon doon wax ak saxaaba yi radiyallahu anhu mu mu mu muy laajte mais da ko jotula dégg lenn lim wax quoi mu naan mais lan la wax Seydina Abdullah ibn Mas'ud ne ko non c'est que concerné la non garaawul <laughs> waaw parce garaawul mooy xam na ni kii moom bu ko xamul garaawul. te pour pourtant saxaaba la mais moo bokk lañ ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk yonente ma lay sa sam tout le temps ah mun na ko garaaw non non non concerné mooy li muy wax noonu concerné wu la mooy loolu dafa am yoo xam ne surtout loo xam ne boo ko waxee boo ko waxee inni la aktumu min ilmi jawahirahu kay maa yaraa zaaka zu jahlin fayaftatna ha la ñuy wax Seyna euh, Seyna Zayn ibn euh, Ali Zaynul Abidin doon wax radiyallahu anhum inni man la aktumu damay nëbb ci ah ah inni la aktumu min ilmi ci sax am na sama xam-xam loo xam ne dama ko ciy nëbb la ca gën a gànjaru ndax lan ndax damay bañ kay maa yara zaaka zu jahlin fayastatina damay bañ koo xam ne xamu ko du koo réere gis ko daal di fitna dugg ko moo tax maamam doon wax lan Seydina Ali ibn Abi Taalib waay waay waaye wax leen nag nit ñi loo xam ne dinañ ko comprendre boo demee sax imaam Muslim muqaddima bi nii wax jii di nga fekk ak waxu Seydina Abdullah ibn Mas'ud bi ah radiyallahu ta'ala anhu wax leen nag nit ñi loo xam ne dinañ ko comprendre est-ce que a bëgg ak turiduna an yukaddaba Allahu wa rasuluhu est bëgg ñuy weddi yàlla ak ndawam yi ndawam bi sallallahu alayhi wa mais wax leen nag ñin ñi du tolloo seen niveau bu fi ñëw di jaay man a xam man xam naa la nekk ca gannaaw arachak lu nekk nga wax kook ay nekk fi kii lu jaay xam ak ci ñoo xam ne ñooñu lool du seen mbir yaa ngi leen di dugal ci fitna boo xam ne bu ñu fu jógee di dute nag ci lépp mais yow dangaa maîtriser wul wa jawaazu satri ghayrihi anhum wal kinaayati anhu lil maslaha waaw kinaaya bi mooy man mooy du leer man nga leen ne des fois am na nag ay xam-xam yoo xam ne pour junju leen ci noonu rek mooy doo dugg ci mbir mi waaw ne leen am na xam-xam yoo am na yoo xam ne yu bu ko boroom xam-xam waxee seet leen rek est-ce que moom nit la koo xam ne ci sunna la tegu tànkam wala déet waaw bu dee ku tegu la gisu ngeen ci moom lu dul ne lu mu xam ne na la moo ci kenn du ko ci gën a nekk gina sopp yonent ma lay saab bu waxee yenn yi mooy yenn yi rek comme loolu kinaaye la même boo comprendre bul weddi xam nga waxoo dara mooy mais junj ko ko ndax loolu maslaxa la ngir lan bu gisee ku mel noonu muy wax ndax nit mën nay wax yow waxu woon ak yow yow sax nopp sàcc loolu bu boobaa nga bañ koo weddi ne waa ji waxul dëgg waaw alors que muy nitu yàlla wala muy boroom xam-xam bu mag a mag a mag nga naan ay waaj waxul dëgg loolu waaw nga mooy nga junj leen lu mel noonu ngir ñu def attention bu ñu gisee ak lu wuteeg ñoom li ñu xam loolu mais bu dee ñun yooyu du ñu ko lu ñu ci respecté dara hein gars yi ngay gis ñu invité kenn télé muy jaay ni daa xam ak lu ne mu dugg ceeg di wax yoo xamante ne ni moom mi koy wax da ngay xam ne kii maîtriser wu ko am na nag fu lu mu dégg am na lu dégg. ñuy wax ci yi muy jéem wax mais maîtriser wu ko te dund ko waaw premièrement bu doon koy dund la du ko wax fii ci plateau bi parce que xam na ne télé ku nekk fi ne waaw ku nekk fi ne te nit ñi li leen di jariñ nga leen di wax waaw am na benn femme moo ko doon wax keroog mu ne wa moom moom gars muy rëcc mu affaire bi de mu dekk désolation ci moom ci ay masala yoo xam ne. mais gars yi duñ leen ko wax te yoo xam ne dafa concerner seen vie quotidienne kenn du leen ko wax daanaka surtout ñi nga xam ne ñoom ñoom la ñuy déglu moo tax ma defal ko junj woon ne ko ah mu ngi parce que ñun en tant que sénégalais au lieu bu dee da nekk koy jàngale ci diine am na yoo xam ne suñu vie quotidienne moo ko laaj au lieu ñu wax ci yooyu du ñu wax ci yooyu li ñuy wax mooy nettali yoo xam ne danga koy dégg xam ne lii amul. wala ku nekk di rivaliser wu ci lu extraordinaire maa nettali extraordinaire kee mooy loolu la ñuy nekk ak di nettali loo xam ne dara wóoruñu wala di waxtaadi dund koo xamante ne sincèrement bu ñu ko xamul du ñu jariñ dara mooy bu ñu ko xamul wàññi dara laa bëgg a wax ku bu ñu ko xamul du ñu wàññi dara parce que li ngay nekk di luubal say dund ci sa say temps ci waxtaane koo xam ne bu ko nit ñi xamul du wàññi kenn dara waaw mooy du wàññi kenn dara nga nekk fi di wax ci moom yoo xam ne même du wér parce que tegoo ko fu leer ay neenañ maag diw nee naag am mag nee yu mel nii nee na ngeen nekk ci yooyu te yi ngeen xam ne mooy farata yi ngeen war a xam kenn xamu ko te kenn duñ ko wax kenn gaa yi dañuy ñëw ba ñu ci dabaj nag bu ñu laajee ko xam mu ne leen nag ah problème am na ndax lii mooy àtte bi mu nekk désolation ci ñoom waaw ñu ngi nii ñun bari na fi ñoo xam ne euh, da gis wolof yi xam nga dañuy dañuy dañuy sàggane li nga xam ne moo jëm ci wàllu fase waaw surtout couple yu bees yi nga xam ne les jeunes là waaw les jeunes la <laughs> gars yi buñ jàpp man ginu ngeen maa maa maa ngi yéen a yem rek waaw maa ngi yéen a yem <laughs> ñun ñëpp ay jeunes lañ mais dangay gis ñu bari ci ñun dañuy dañuy dañuy sàggane li nga xam ne moo jëm ci wàllu lan ci wàllu fase waaw nga yu bees yi xam ne moom dañuy fooy mooy deux ñu ne fase naa la waaw waaw waaye fase naa la juróomi yoon fase naa la ñetti yoon fase naa la kii di fo alors que loolu laa ilaha illallah yow boo ko xasee wax ndaw si xaraam na la waxuma ay fayli de ay naan daa ci iddaam ñu xool mooy premier no mooy yow bala nga koo mën a takkati ñetti yoon boo taxawee ni ndaw si fase naa la fase naa la fase naa la loolu waxoon nañ ko suuratu talaaq suuratu talaaq <laughs> gisoon nañ yooyu <laughs> hein am na nag waxoon naa am na mbokk bu doon wax ne boo lool bu ñu ko mënee def ci siira bi mais ma ne ko loo mel loolu defoon nañ ko mu ne c'est que moom dégloogul yu suuratu talaq yi ma ne ko waaw peut-être nga déglu loolu mais parce que defoon nañ ko waaw mooy nga taxaw fase naa la fase naa la fase ba muy ñett mooy yow jeexal nga femme bi bala nga koo mën a takkaat il faut mu sëy keneen ci sëy boo xam ne du nekk baareego ba'da jaw zawji par force moo nga taxawoon fase naa la ñetti yoon benn la jeex na jeexal nga léegi imaginer ki nga xam ne moom saabu bu soxna am ne ko fase naa la kenn mënatu koom xam sax ñaata la moo tax Seydina Abdullah ibn Umar ak Seydina Abdullah ibn Abbas yi waxoon nañ ko lu mel na waa ji ñëw naan ko man fase naa sama sama soxna lu ma téeméeri yoon mun na ko yow ca ñetti yàlla la xaraam yi ci des yépp danga doon mooy yàlla di ko fon di danga doon fontoo buur yàlla di ko di di di di fontoo diineem ji waaw seyna Abdullah ibn Umar waa ji naan ko déet bul def loolu waaye mu ne ko kan moo def man maa def kan moo fase man la man wala yow ah, man ay ay bu bul def kan moo def kan moo fase est-ce que man naa fase ngeen jàpp diine yàlla ji di ko fowe atte bi lii te yonent ma lay saab saab waxoon na ñett ngii jadduhunna jaddun wa wa wa hazluhunna hazl ñett ngi yoo xam ne nga wax ci dëgg mooy nga ànd ceeg sa fulla dañ koy compter mu nekkoon ngay fo dañ koy compter ñoo yem ay dama doon fo dama doon kaf loolu génnewula ci mooy maye soxna boo fi ñëwee sa doom xam nga ñun yooyu xoolal rek pour war na ne xamuñu ñun ñun xamuñu amuñu xam-xam quoi da ngay gis nit aka moo ko aka moo yomb ci wolof yi ñuy fowe naan la may naa la ah kii laa la may de sama doom ji moom laa la fi téel de mooy sa soxna de te nee na day foka mooy day fo ci fo ton yonent ma saaf saaf nee lu mel noonu mooy waa ji moo ko mooy sox mooy bu jëkkëram ah. amul dama man mii ku ñëwoon ne ma ah, man de saa sama doom jii de gis nga Aïcha mii may naa la ko. mooy jeex naa sama soxna la de yonent bi alayhi salaam loolu la wax nee na ku fi maye soxna moo xam da fo wala ci dëgg moo xam nga dajale paa defu kii cérémonie ñëw moom it mu indi ma indi nga ne ma may naa la protocole boobu boobu ak nga taxawoon fee may dox ànd ak yow nga naan ma gis nga sama doom jee de 15 ans rek la amagul de waaye may naa la ko de mooy sama soxna la si. sama soxna la nga ciy foo nga ciy kii yonent ma lay saab saab nee na ko ñett yii ta mooy maye soxna amul dama doon fo boo fi mayee noonu maye nga léegi kay yow kay léegi yow léegi kii mooy nga fexe xool ak man nan laay waxe ne waa wàcc naa ko léegi sinon sama soxna la waaw ku ci fo wala nga wax nga nekk ci dëgg ñooyam mu ne mooy maye soxna goreel jàmm nga amub jaam tey sama jaam bi moom nag guerrier la jàmbaar la non libéré naa la waaye yi nar dem nga ne ko eh, eh, eh, xoola yow nag yow nag moom déggoo daaj dara may fon yi waaye yow demal ci liggéey bi waaye wëggal ma fas yi nga naan ma lan oh. yow demal sàmmal ma xer yi nga naan ma yow manoon rek déedéet loolu amul fo libre na il libre moo ma toog il libre moo ma toog ko il plus ton esclave yow bi ci ñetteel mooy lan mu ne mooy fase fase amul dama doon fo nga woon ñépp ba ñëw waaw daa ngi leen di seede doon sama soxna si fase naa ko waaw def na lu ma naqari fase naa ko ak tamit nga ñëw rek mu toggal la lu neex wala ngeen di faw nga ne eh, waay waay soxna si ah. <laughs> ay waay sama soxna si yaay maa lu bëgg waay waaye nag fase naa la eh. mooy fase nga ah. ah non eh muy nar a dem eh, eh eh eh yow it astu bàyyi li ngay def damay fo rek xam nga ne woon déedéet amul fo yow benn ngoog dañ koy compter mooy yow fas bu doon bu doon ñetteel bi nga am problème de ñaanal yàlla ba muy ba un wala te benn bala lay dese après bu dee deux la waaw loolu amul fo ah. mooy xam nga lii may wax nit am na ñoo xam ne buñ ko déggee dañ naan man nii est ce que man nekkuma di fo. wala kii ndax kii est-ce que xam na li may wax dama naan la yow yaa xamul li ngay xalaat yow lii la yonent ma lay saab saab wax tadde te lii la gis nga borom xam-xam yi <laughs> moo tax xam nga loolu gaa yu bari xamuñu ko di foowee mooy deux waaye fase naa la waaw jeunes yi mooy deux kii alors que loolu mooy yow ci njaaloo ngeen di dëkk léegi nag boo ngeen ko xamee mooy yow gis nga seen lekk goog yépp concubinage ngeen ne ci xaraam ngeen ne bés ba ngeen ko xamee nag mooy sëy ba day tas ci saa si tas na bu yàgg sax ba mu tasee yàgg na comme li Ibn Umar wax waa ji radiyallahu anhu waaw yow ba nga ko fasee ñetti yoon la la jeexoon lala xaraamoon li ci des yépp da ko nekkoon di mooy yàlla ak fooy diineem ci booba la xaraam léegi nag ay dañoo oh, on avait des projets ah non on avait des projets ensemble non loolu du ci dara je le mets comme waaja ak waaja déet ma ne comme deux pigeons ma ne yooyu yépp ci yem aimé ko comme Juliette ak Roméo xaw ma ni ngeen koy waxee dara yépp ci yem mbir yi jeex na te boobaa yow it mënoo ñëw ne ah bon attends y'a As As mon copain là bon il va bon il va bon ce qu'on va faire xam nga lan la buur yàlla dafa baax dafa dafa dafa dafa yërëm nit ñi lii mooy àtte bi loolu la oustaz wax oustaz moom dafa soxor <laughs> waaw parce que oustaz àndalo gaa yi sax boo fi kiiwee wax leen lii dañuy seeti beneen oustaz boo xam ne moo leen koy daganal parce que léegi oustaz suu yi moom de toute façon ku fi bëgg lu ku la daganal moom jarul weesu fenn ba bari nañu waaw ñoom ñi nga xam ne ñoo ñemee yàlla ne lii mooy àtte bi ñoom ñu wax lu contraire parce que naan way y un un un un borom